أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم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 alayhi rahmatu wa bari ginnaaw bi mu ne kon bismillahir rahmanir rahim bismillahi ci tur yàlla la moom mi nga xam ne mooy arrahman aji fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki nga xam ne mooy di yaatu yërmande mu ne kitaabu buntu fadaa'ilil madina mi nga xam ne moom mooy ngëneelu madina loolu euh, moom moo nekkoon mi nga xam ne noonu la ñëwee ci riwaayatu Abu Zarr mu solo ci al waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo saxiixu imam al-Bukhari ci seen yenn nusax yi amul amul fadaa'ilul madina am na ci yenn nusax yoo xamante ne tamit amul baatu kitaab bi ci fadaa'ilul madina dafa rek bi wax bismillahir rahmanir rahim fadaa'ilul madina euh, naka noonu kon moom euh, ci yeneen am na riwaaya yeneen yoo xamante ne dafa rek tàmbalee rek maanaam ci buntu bi nga xam ne moom mooy buntu bu njëkk bi moom mooy baabu xaramul madina wala baabu ma jaa fi xaramil madina euh, loolu yëpp euh, ay wuute la yoo xamante ne te nusxa yi nusax yi la waaye tàmbali ki nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di tàmbalee téeréem yi ci bismillahir rahmanir rahim loolu day tegtal amaan na ci ne maanaam kitaab la boo xamante ne bu bu bu bu beru la te it li nga xamante ne moom mooy euh, ni mu taftalee mbiri lool day tegtale ne mëneef na ko ber mu nekk kitaab moom dong maanaam gën waaye nag yooyu yëpp dañuy wërwërloo ci wàllu aj muy kitaabu buntu bi nga xamante maanaam téere bi nga xam ne day wax ci fadaa'il moom mooy ngëneel maanaam moom mooy maanaam mbooloo la muy pluriel la ci fadlu maanaam bi tekki ngëneel nga xamante ne lépp mu ngi jóge ci ma fadula li nga xamante ne moom mooy li def hmm. maanaam lépp loo xamante ne mbir da kaa ëppalee leneen yi loolu lañ ci tudde maanaam bu boobaa ngëneel bu boobaa ñaari mbir bu fekkente ne ñii dañuy séddale dara ñii tolloo maanaam ñëpp tolloo lu leen séddee mu am nag lu des ñu jël jox ko kenn kooku dañ naan am na ngëneel maanaam loolu baat bi maanaam foofu moom mooy cosaanu ngëneel li nga xamante ne nag moom mooy baat ngëneel yiñ ci nam mu nag fii ci ngëneelu madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy ne ngëneel la goo xamante ne maanaam mooy ne madinatu munawwara dafa am lu mu gënee yeneen dëkk yi te dëgg-dëgg loolu nga xamante ne moom la ko gën a moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma fa tëdd sallallahu alayhi wa sallam ak it li nga xamante ne moom mooy fi ne foofu la gàddaaye te foofu moom mooy dëkk bi nga xamante ne l'islam bi mu demee ba nga xamante ne euh, mi ngi waaja néew doole dëkk boobu moom mooy dëkk bi ko ganale mu daal di ko yëgiti comme ni nga xam ne noonu la ko alfa andi waxe ne walladina tabawwa'u ad-daara wal imaana min qablihim ñooñ gaa yi nga xamante ne mooy waa Ansaar yi radiyallahu anhum di waa dëgg dëkk Madinatul Munawwara ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo waajaloon kër gi maanaam dëkk bi maanaam ak gëm yàlla maanaam te loolu moom mooy tamit eh, al iman dafa bokk ci turu Madina yi comme li nga xam ne insha allahu taala dinañ gis ne Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam dafa bëri loo xamante ne moom la eh, beroo ci ay tur maanaam wala bokk dafa bëri ay tur te ngëneelu maanaam tur dëkk bu bëree ay tur maanaam lool day tegtale maanaam ne euh, euh, day tegtale ngëneel goo xamante ne moom la amee ci kaw ay moroomam euh, li nga xamante ne nag moom mooy dëkk yi gën a lante nga xamante ne moom la ñu gën a lante li koy waral moom mooy ñi dëkk ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk maanaam comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala di waxee ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefér yi wala boog saay saay yi ñoom bu ñu génnee adduna mu ne fa ma bakat alayhim as-samaa wal ard maanaam asamaan ak suuf si day maanaam ñoom jooyuñu leen maanaam ñu xamee ci nekk bu fekkente ne ay nit ñu baax lañ ay asamaan ak suuf si dana leen jooy waaye comme suuf si maanaam ni nga xamante ne noonu maanaam dëkk bu fekkente ne maanaam nit ñi bu fekkente ne dañoo nekk ay nit ñu baax kon bu boobaa dëkk bi nga xamante ne moom la ñu dëkke loolu daf ci daal di jële ay gëneel loolu moom moo tax dëkk yépp nag ba saa su nekk dañuy wax ne dëkk sàngam am na ngëneel sàngam ngir lan ngir ñi nga xamante ne ñoo ko dëkke ak lu baax mi nga xamante ne moom lañ fa doon def bi nga xamante ne nag qarn bi nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ne xayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum maas bi nga xamante ne ñoom ñoo gën ci maas gi moom mooy sama maas te mu nam ci maasam moom ak sahaaba yi radiyallahu anhum ngir ne ñi nga xamante ne gëmuñu ko woon te ñu nekkoon ay yéefér ñooñu tax bokkuñ ci ngëneel gi maanaam kon ñooñu nag te li tax li nga xamante ne moom la sanc woon te ñu gënoon faa bëri te nekkoon fa jamono ji nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee maanaam fi nga xamante ne moom moo nekkoon seen fief bu dee mënaf na ko tuddee noonu mooy a munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam dañuy wax tamit al madina maanaam dëkk bi dëkk la boo xamante ne dafa am lu ñuy tuddee maanaam dañ koy wax euh, maanaam al madina saa yu ñu ko waxee xel yi ci moom lay dem comme ni nga xam ne noonu la ñuy waxee al bayt maanaam néeg bi saa yu ñu ko waxee xel yi ci kaaba gi lay dem maanaam bu fekkente ne dañoo bëgg a préciser bëgg leeral ne nammuñu ci gi dañuy wax dañuy dañuy dañuy leeral lan lañ namm ci baytu al bayt maanaam bu fekkente ne dañoo wax al madina maanaam te nammuñu ci madinatu munawwara dañoo war a préciser allahuma ba mu nekk su fekkente ne zone bi nga xam ne moom la ñu nekk maanaam dëkk bi comme ay Medina Mbuubeen Medina eh, Kébé Medina Fall yooyu noonu nga xamante ne ay dëkk yu ndaw ndawaan la yoo xam ne moom eh, boobaa ma su fekkente ne ñi ñuy waxal ñëpp fa leen dëkk wala eh, ñuy wax luy leeral ne maanaam jubluwuñ ci Medina gële maanaam bu boobaa jarul ñuy leeral ne Medina googal la ñuy wax mm. maanaam ngir ne ñi fi nekk ñëpp xam nañ ne Medina gii la ñuy wax maanaam loolu tamit Euh, euh, loolu loolu tamit lu mat leeral la waaye ala kulli xaalin li nga xamante ne moom lañ namoon ci wax ji daal moom mooy ne Madina baat boobu maanaam al Madina moom mooy dëkk ànd ak ne dëkk yëpp ay dëkk lañ maanaam comme Lyon Madina la maanaam euh, Paris Madina la Ndakaaru Madina la waaye nag benn dëkk moom tax ñuy wax madinatu al Madina buñ ko waxee mooy dëkk bi maanaam mooy madinatu rasulillahi sallallahu alayhi wa dañ koy wax madinatu nabi dëkku yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax madinatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax al madinatu munawwara muy dëkk bi nga xamante ne moom mooy euh, dëkk bi nga xam ne dafa dafa dafa leer maanaam munawwara dañ kaa leeral lu tax ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo ko leeral keroog bu mu fa dugg see comme ni Seydina Anas wax radiyallahu anhu leer ga dafa jolli ci dëkk bi na nga xamante ne noonu euh, kon loolu moom moo tax ñu koy wax ñu tudde woon ko Yasrib nag ci cosaan waaye uh, uh, alko uh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax léegi bu leen wax Yasrib dee leen wax Madina waaye lu tax maanaam ngir ne Madina Yasrib moom mooy dëkk boo xamante ne dafa gent maanaam mooy boo xamante ne dafa defee naan dëkk bi noonu la meloon itam maanaam ngir tur wi nga xamante ne moom la yoroon waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yegsee ci la ko leeral Ah, ci la ko ah, takkal ci la ko indi barke bi nga xamante ne moom moo ci nekk ba nga xamante ne ñaan na yéen borom bi subhaanahu wa taala mu def ci barke lu tollook ñaari yoon lu ëpp maanaam lu nekk ci Makka ci barke maanaam loolu tamit ah, moo tax Madina leer gi nga xamante ne moom moo fa nekk nekkul Makka Madina da nga xamante ne noonu la mel maanaam nuruwul ak Makka donte nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute nañ ci diggante Makka ak Madina ban moo gën te loolu joxoon nañ ko leeral ci hmm. diggante ñaari jumaa yi waaye gisoon nañ ni Makka amal na moom moo gën waaye li nga xamante ne moom mooy place bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëdd nag moom moom daa iman moom moo gën waaye Makka jumaa yi Makka ak xarmu Makka maanaam att yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk nekkuñu ci att yi jumaa yi Madinatu Munawwara ala sakine afdalu salaatu wassalaam rawatina ne e, e, saa yoo xamante ne julli nga benn rakka ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da nga am junni maanaam da ngay tolloog junni rakka yoo jullee feneen fu mën fu mën a doon waaye su dee jumaay Makka la moom foofu boo ko jullee téeméeri junni ngay am maanaam ci lu tolloog yi ci yool ci lu tolloog beneen jumaa joo xamante ne moom nga mën a julli loolu yëpp day tegtale ne Makka moom moo gën waaye nag naka naan ak tamit xaram bi ba maanaam te borom xam-xam yi rahmatullah mu wuute nañ ci Madina ndax xaram la waaw wala déet te loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ci leeral te ànd ak loolu yëpp xattaa ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne Madina xaram la comme ni Makka nekkee xaram ah ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne euh, maanaam euh, euh, atte yu tar yi nga xam ne moom lañu ñu teg ci Makka xaram boobu nekkul ci Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam beneen mbir bi nga xamante ne moom moom ma wax tamit fii fii moom mooy ma Madinatu Munawwara ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dëkke woon ñoom ñaar ñoom ñëpp ak Yaman lañ jóge woon moom mooy waa Aws mooy banu Aws ak banu rek ñoom ñëpp ñoo bokk euh, ki nga xamante ne moom moo leen juróon maanaam ci jigéen ñoom maanaam Aws euh, ak Xasraj maanaam ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy kon waa ma Madinatu wara Euh, ñi nga xamante ne nee nañ tamit li nga xamante ne moom moo ko njëkk a tabax mooy tubbaul awal maanaam ñu koy wax tubbaul kabir maanaam euh, moom mi nga xamante ne bi mu rombee Madina ci la wax ne nañ dëkk bi maanaam ci la tabax dëkk maanaam tabax dëkk foofu noonu naka noonu daal di wax nañ ko defar ay tàndarma ci mu wër ko ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa foofu lay gënee àdduna wax nañu yeneeni wax tamit ne Madina foofu la jóge ala kulli yooyu yëpp waxu euh, borom xam maanaam Euh, waa ahlu taarix lañ waaye yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ne euh, amaan na jaruñu ci taxaw di ci yaatal naan fii la jóge wala nee nañ fii la nee nañ fii la nee nañ fii la li ëpp solo maanaam moom mooy daal dëkk bi moom ak na mu meloon ak ni nga xamante ne noonu la gente woon ba nga xamante ne am na feebar boo xamante ne ñaare ña fa daan dugg te dëkkuñu fa feebar boobu da daan dal ñi nga xamante ne euh, mooy ba fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee sa jeex sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi nga xamante ne moom moo leeral dëkk ba moom moo ko naatal bu tuddee ko Taaba mu ne moom dëkk ba léegi Taaba la tudd mooy dëkk bu teey bi dañ koy wax tamit Tayba maanaam mooy dëkk bu sell bi te leer te te teey maanaam loolu yëpp dëkk tur la ci turu Madinatu Munawwara dañ ko wax tamit al-mahabba maanaam mbëggeel maanaam ngir na dëkk bi dëkk la boo xamante ne képp ku fa nekk da ngay yëg ci sa xol mbëggeel bi ci tàkk jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ak ci yenentaan bi alayhi wa wassalaam su dee nit ku baax nga waaye su dul loolu nag dëkk bi da dalay sànni génn la ci biti comme ni nga xamante ne dinañ ko gis insha allahu taala beneen mbir tamit dañ koy wax tamit al mahbuba mooy dëkk bi nga xamante ne mbëggeel bi yàlla bëgg dëkk bi dafa rëy maanaam ci dëkk bi naka noonu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu koy wax tamit al mahbuba naka noonu bokk na ci turam mooy al jabira maanaam mooy ki nga xamante ne dafay njëkk naka noonu alqaasima maanaam day damm loosu buur yi nga xamante ne dañuy eh, ngand ngandulu ci kawam maanaam dëkk bi tudd na tamit al azra maanaam mooy eh, dëkk bu eh, rafet te sell bi nga xamante ne dafa dafay dafay mel ni góor maanaam janq maanaam mooy dëkk bi foo ko fekk maanaam day day bees day bees di leer maanaam euh, te loolu tamit euh, moom mooy euh, dëkk bu tedd boobu ma mun a munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ci ngëneel yu bëree bëri bokk na ci moom mooy ne dafa nekk xaram comme li nga xamante ne insha allahu taala noonu lañ koy gisee donte acte yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Makka ñu ci Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñaareel bi ci des moom mooy ne dëkk la boo xamante ne comme yeneen yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam képp ku fu mën a génnee adduna na nga fa génnee adduna ndax képp koo xamante ne génnee na fa adduna bu dekkee yawmal qiyaamati maanaam moom ñoom ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñooy ci ñuy njëkk a maanaam ñi nga xamante ne ñooñu maanaam du ñu bokk ci problème yi ñuy dégg yawmal qiyaamati maanaam beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom la ñuy moom la dëkk bi am moom mooy day dàq ñi nga xamante ne mooy ñu sobe yi maanaam ñi nga xamante ñoom ñoo buggul Euh, lu baax maanaam dëkk bi daf leen di daf leen di seet seet seeti maanaam nga xamante ne yu bon yëpp tamit dëkk bi daf koy dind daf koy euh, moom ci boppam mooy segg boppam maanaam te loolu euh, tamit dëkk boobu noonu la mel maanaam bëri na ak yeneen i ngëneel yoo xamante ne am na ko te bu amul woon benn ngëneel lu dul ne foofu la sang-sang yi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tëdd ak lu ëpp ci sahaaba yi radiyallahu anhum ak soxnaam yi ñoom radiyallahu na loolu rek doyoon na ngëneel ci dëkk boobu dëkk la boo xamante ne képp koo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala def na ci sa xol nga bëgg ko mooy ne dëkk la bu mooy ne mooy ne daf la defal xéewal bu rëy képp nag koo xamante ne maanaam dëkk bi da koo seexlu wala boog bëggoo ko li muy tekk moom mooy yàlla dalaa seexlu moo tax mu daal lay génnee ci dëkk bi génne ci sa xol naka noonu dëkk la boo xamante ne alquran tudd na ko kon tuddee ko ad-daar muy dëkk bi mu muy kër gi comme ni nga xam ne noonu la nekkee këru yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye tamit muy këru jullit ñëpp waaye wal i mu tuddee ko al iman tamit muy ngëm yàlla ngir ne ngëm yàlla yi ñëpp dañuy dem di dëkk ji di di di di di di di làqatoo ji wala boog di fanaane ji madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam comme ni mu saxee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne kitaabu fadaa'ilul madina kitaabu téere bii nga xamante ne day wax ci fadaa'ilul madina ngëneelu madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam lan moom mooy li nga xamante ne moom la jote ak li nga xamante ne moom mooy téere yi nga xam ne moom lañ doon romb boobu léegi moom mooy ne képp koo xamante ne da ngaa aji ji wala boog nga umra li nga xamante ne moom mooy teggin moom mooy nga dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam ziyaare sangi sangi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu tamit képp koo xamante ne euh, da nga dem maanaam ziyaare ji borom bi subhaanahu wa ta'ala ci këram bii ci néegam bii di Kaaba gi yelloo na moo nga dem ziyaare soppem bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci dëkkam bu tedd bi muy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam beneen mbir bi nga xamante ne moom la lëkkaloo mooy bi nga xamante ne Makka dafa nekk xaram ba nga xamante ne Kaaba maanaam nit ñi bu ñuy aje mu am teggin yu ñu leen laaj noonu tamit la ma Madina nekkee xaram mu am tamit ay teggin yoo xamante ne moom la ñu laaj maanaam ba nga xamante ne euh, bokkul ak yeneen dëkk yi maanaam te loolu noonu mu nuróole ko ak Makka kon bu boobaa mu daal di am rapport ne kon boo ajee wala nga umra nga war a dem te nga mën ko def nga dem ziyaare yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donte bokkul ci aj gi waaye tamit bu fekkente ne tamit doonte tamit bokkul ci umra gi waaye tamit su fekkente ne tamit da ngaa am maanaam da ngay da ngay tànn maanaam euh, ne damay dem seeti ji fenn damay dem fenn ci benn dëkk boo demul Makka demal Madina maanaam ngir ne ñoom ñaar ay xaram lañ te tamit borom bi subhaanahu wa da leen a yëkkati beneen bi ci des ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo leen def ay maanaam ci seen làmmiñ la borom bi subhaanahu wa taala defee ne dëkk bi xaram la maanaam mooy dëkk la bu ñu ormal bu kawe bu am gëdd ci borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy ñaari xaritu yàlla yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xalilullah ak sayyidina Ibrahim xalilur rahmaan maanaam kon ñoom ñii ñoo alayhim assalaatu wassalaam muy alxalilaani ñaari xaritu yàlla yi maanaam loolu yëpp day tegtale maanaam li war a tax maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala naa bi nga xam ne moom la indi lépp loo xam ne waju woon na ci aj nag mu daal di jeexale maanaam ci ngëneelu maanaam ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam am na nag ay mbir yoo xamante ne gisoon nañ ko ci wàllu euh, madina maanaam ak li nga xam ne ñoom ñoo ci aju ci dëkk yi ci kër maanaam euh, dëkk yi nga xamante ne mooy Euh, ngëneelu yenn jumaa yi nga xamante ne moom mooy jumaa yi masjidul haram masjidul aqsa ak masjidul rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, gisoon nañ ko ci euh, ginnaaw ci téere yi nga xamante ne ñoom ñoo jiitu woon ci kita ci kitaabul fadl salaati fi masjidi makkata madina voilà kitaabu fadl euh, salaati fi masjidi makkata euh, wal madina mooy téere bi nga xam ne moom mooy wax ngëneelu euh, ngëneelu julli ci jumaa yi makka ak madinatu munawwara bëri woon na kon ay masala yoo xamante ne foofu gisoon nañ ko fa walillahi alhamdu wal minna léegi imam al bukhari rahimahullahu taala daanne baabu xaramil madina bunt bi moom mooy buntu xaramul madina comme ni nga xamante ne noonu la rote ci euh, ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo ëpp ci ñi solo bi mu am tamit riwaaya yoo xamante ne euh, buy abul abu ali ash-shabawi moom mu ne baabu ma jaa fi xaramil madina buntu li nga xam ne moom ñëw na ci xaram al madina mooy madina dëkk bi xaram maanaam ormal bi nga xamante ne moom lañ ko ormal Euh, dëkk bi yi nga xamante ne moom mooy xaramul madina nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko dëkkale maanaam moo ko def maanaam baridan fii baridin maanaam moom mooy euh, lu war a maanaam euh, loo xamante ne day tolloog vingt-deux kilomètres maanaam jàpp ci ci bu dee ci maliki yi xanafi yi ak maliki yi bu dee ci Shafi'i yi ak xanaabila rahmatullahi alayhim day tolloog quarante-quatre kilomètres maanaam ci boo boo ko maanaam ci lu ko wër waaye tamit euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam tamit teg na maanaam fukki maayil ak juróom-ñett muy vingt bu boobaa fukki maayil ak juróom-ñett mooy dix-huit maayil yoo xamante ne ñoo waroon dëkk bi ne dëkk bi yëpp lii lépp ci dëkk bi la bokk maanaam kon daf koo dëkkale maanaam ne Medina fii la yam maanaam bu boobaa mu tolloog kon euh, lu war tolloog vingt-huit mille euh, neuf cent soixante-huit voilà vingt-huit mille neuf cent soixante-huit kilo kilomètres kilomètres non kii mètre mètre waaw maanaam vingt huit jàpp vingt neuf kon kilomètres maanaam vingt neuf kilomètres voilà yoo xamante ne euh, moom mooy kon moom mooy xaram bi maanaam nga xam ne xaramul Madina noonu loolu moom lay tollool ci distance maanaam moom mooy rayon boo xoolee kon à peu près vingt huit vingt neuf kilomètres à moom mooy rayon wu Madina dégg nga euh, kon euh, loolu day wane ne dëkk bi dëkk bu rëy rëy la maanaam te loolu tamit Euh, day tax ba ñu xam ne maanaam jumaa ji yenente bi sallallahu alayhi jamono jii nii jumaa ji nga xam ne mooy yi ma Madina gii ñuy gis nii mu toll nii nii nii biñ ko yaatalee dafa jël dëkk bi yëpp maanaam euh, dëkk bi ni mu tolloon jamono yenente bi sallallahu alayhi lépp dëkk bi lépp ngi ci biir jumaa ji jamono jii nii maanaam instant bii nii euh, ndax jumaa ji dañ kaa yaatal mu ngand ganda nganda ngand ba nga xamante ne léegi dëkk bi yëpp dugg na ci waaye nag yeneen i eh, waaye nag dëkk bi rëy na comme ni ko yeneen bi waxe mm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ah, nga xamante ne eh, eh, maanaam kon day tax ba ñu xam ne rek maanaam dëkk bi nii la toll mu ne kon xaramul madina lii masala dafa am lu ci nekk ci masala moom mooy ne madinatul a boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ndax xaram la wala du xaram ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama muy fuqaha xanafi yi ak maliki ak shafi'i yi astaghfirullah fuqaha maliki ak shafi'i yi ak eh, hanabila ñoom dañoo jàpp ne madina xaram la maanaam ngir xadiis yu bari yi nga xamante ne ñoom ñoo ci li nga xam ne mooy di wane ne madinatul munawwara xaram la comme ni nga xam ne dinañ ci gis yenn yi insha allahu taala amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy xanafiya euh, yi euh, rahmatullah ala ñoom dañoo jàpp ne Madina moom du xaram maanaam du xaram lu tax ñu ne lii wane ne du xaram moom mooy euh, dafa bëri ay xadis yoo xamante ne day wane ne li ñuy tere Makka yëpp kenn terewu ko Madina te it beneen bi ci des moom mooy amul lenn loo xamante ne maanaam ci yi ñuy wax naan Madina lii ku ko def comme masalan rëbb bi maanaam ku ñu bu ñu rëbbee nit ki bu rëbbee Makka bu rëbbee Makka day day day day day fay gisoon nañ ko jazaa'u bi waaye bu fekkente ne dafa rëbb Madina du fay dara maanaam astaghfirullah rek lay wax maanaam euh, te loolu noonu euh, ñeneen naka noonu yeneen yi ci des yëpp nag dagg garab geek yeneen ak yeneen beneen bi ci des moom mooy ne comme jumhur d'accord nañ ci ne ñoom tamit ne Madina bu ñu daggee boo daggee garab yi loolu rek ngay wax boo euh, rëbbee loolu rek ngay wax astaghfirullah mooy jéggalu yàlla waaye amul lenn loo xamante ne ak daan lax boo xamante ne dañ la koy teg beneen bi ci des tamit moom mooy ne euh, amul lu ñuy mën a wax ne euh, maanaam booy dugg Medina doo armal comme ni nga xamante ne booy dugg Makka noonu ngay armale loolu tamit amul Medina beneen bi ci des tamit moom mooy ne euh, képp koo xamante ne ñoom ñoom dañoo gis ne tamit maanaam Hanafi yi rahmatullah alayhim dañoo gis ne Medina ñi nga xamante ne maanaam hadiisu Seydina Anas bi radiyallahu anhu mooy hadith sayyidina mooy Abu Umayr bu naan ko yaa Aba Umayr maza fa'ala Nughayr ñu ne loolu tamit dafay tegtale parce que hadith boobu ndax Nughayr benn picc la boo xamante ne dañ koo rëbb maanaam mooy dañ koo jàpp indi ko te comme bu doon ne Makka maanaam bu doon ne Medina xaram la kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina wax nañ ko bàyyi mu génnaat ndax képp koo xamante ne da ngaa jël am rëbb dugal ko ci biir xaram bi da nga ko war a bàyyi bàyyiwaat mu génn maanaam kon bu dee Medina la xaram xaram la woon tamit. kon doon na wax na picc bi lañ ko génne génne ab rëbb la ak yeneen ak yu mel noonu maanaam moo tax ñoom ñu jàpp ne du xa xaram waaye li nga xamante ne moom lañ mën a wax mooy ne Madina moom xaram la te yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko lenn nag liñ mën a wax moom mooy ne acte bi nga xamante ne moom la yor ci xaram tolloowul ak acte bi nga xam ne moom la Makka yor ci xaram loolu lañ mën a wax waaye comme ni yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam mooy ne xaram la wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil haddathana Abu Nu'man moom Muhammad ibn Fadl as-Sadusi mu ne qaala haddathana Thabit ibn Yazid muy al-Ahwal Abu Zayd dañ ko wax tamit Abu Ziyad al-Basri al-Qaysi rahimahullahu ta'ala borom bokk juróom-ñaari génération bi génn àdduna 169e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Asim Abu Abdurrahman al-Ahwal muy al-Basri moom tamit qaadi bi rahimahullahu ta'ala Euh, tudd Aasimul Ahwal euh, génn àdduna 141 jàpp 142 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu saahaba ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu an nabi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mu ne al madinatu madina xaramul xaram la mm-hmm. min kaza li ko dalee ci nangam ila kaza ba ca nangam maanaam fii leeralul lan la. waxoon nañ nag léegi ne ñi nga xamante ne noonu lay toll mm-hmm. am na ci yeneen xadis yoo xamante ne imam al-Bukhari yi li mu solowee xadis bi yëpp min kaza ila kaza la wala bokk min aayir wala min ayn ila kaza mm-hmm. waxul ila sawr comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko yenn yi waxe mm-hmm. euh, yen euh, riwaayaat yi bu rawatina yu nekk sax imam Muslim ak yeneen maanaam leeralee ne ci ayir ayir la ba sawr hmm. ah, wala boog ci beneen waxin air ba sawr maanaam ñu nekk ñaari doj lu tax ngir ne borom xam-xam yi rahmatullah rawatina ak imam Abu Ubayd rahimahullah ñoom dañuy wuute ci ne ndax ndax ah, sawr madina la maanaam ci am na dëkk am na doj bu tudd sawr ngir ne lu tax ñu ne ndax xadis bi waa Iraq ñoo ko solo mooy waa Basra ñoom ñoo nekk nii hmm. te ñooñu ñoom ah, xamuñu woon madina waaye sawru boo dem ñoom moom ne waa Madina xamuñu doj bu tudd sawru ci seen dëkk ndax doj bu tudd sawru moom xam nañ ko Makka waaye xamuñu ko Madina waaye nag loolu nag euh, na ak li nga xam ne xaqiqatan euh, muhaqqiquna yi wax nañ ko euh, ñi nga xamante ne ku mel ne al imam al Muhib at-Tabari ak ñeneen rahimallahu jamii ñoom dañoo ne gis nañu ne sawru ahan am na ngir ne sawru moom benn doj la bu ndaw ndaw bu dëkk bu nekk ginnaaw Uhud maanaam comme jabal Uhud maanaam boo jógee maanaam ci ginnaaw Uhud ci wàllu càmmooñ gi maanaam am na benn euh, dëkk bu ndaw bu tudd Sawr maanaam loolu moom mooy wane ne kon Sawr dëgg-dëgg am na te dëkk maanaam nekk na loo xamante ne lu wér la ndax euh, imaam al-Bukhari nag rahimahullahu taala riwaayam yëpp nii la ko indee maanaam nangam ba nangam maanaam ngir sàmm loolu day wane ni muy sàmmoowee xataa ci kaddu yi nga xamante ne moom lay indi ci mbir yi. waaye comme niñ ko gisee woon euh, loolu maanaam mën nañ koo jàppe à peu près trente maanaam vingt neuf kilomètres de rayon maanaam loolu euh, mu nekk dëkk bu tool noonu nga xamante ne euh, bu dee ci longueur ak yooyu maanaam mën noonu la à peu près trente kilomètres ci benn wàll gu nekk wala wala quarante kilomètres maanaam yooyu yëpp mën na nekk quarante quatre mën na nekk vingt deux kilomètres mais ala kulli haal selon borom xam-xam yi wuute giñ ñu ci wuute gi la wax léegi ndax ci euh, Maliki ak Hanafi la wala boog Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullahi alal euh, jamii mu ne kon moom euh, xaram la laa yokk taw bu ñu dog shajaruha garabam comme xaramu Makka bu ñu dog garabam waaye nag ba mu def fii tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim leeral nañ ne fii lim ci tekki moom mooy garab yi taxaw yi la ñuy bañ ku ko dog ay lu deme nekk da garabu tàndarma yee ak yeneen ak yeneen yu mel noonu waaye dinañ gis xanaf yi rahmatullah niñ mënee indi lënt lënt maanaam niñ mënee tontu ci lii dinañ ko gis ci xadiis yi di ñëw insha allahu taala mu ne walaa yox dafu te deefu la xewal fii ha ci moom xadatul ak xew-xew maanaam xew bu bon mooy lu mooy sos dara maanaam def loo xamante ne lu ñaaw la loolu maanaam du am ci madinatul munawwara man ahdasa képp ku sos hadasan aw xew bu bon ci madina fa alayhi dana nekk ci kawam laanatullahi rëbbum mal yàlla wal malaikati ak malaaka yi wan naat ak nit ñi ajma'ina mboolem seen maanaam loolu day wone mi nga xamante ne noonu la dëkk bi orma bii nag dëgg dëgg moom la madina am maanaam wuute gi ñu woote ndax xaram la wala du xaram xaqiqatan mënef na koo seggee boole ñaari gis ci ne orma gi yi maanaam mooy bi madina am maanaam moo moom moo tax ñu naan ko xaram maanaam mooy ne képp koo xamante ne da nga faa def lu bon euh, maanaam benn bàkkaar boo def ci beneen dëkk bu mu mën a doon dëkk boobu bàkkaar boobu bàkkaar rek lañ ko wax maanaam waaye bu dee Madina nga ko defee maanaam sos ko fa cré de indi fa ak ak ak caay wala def fa loo xamante ne euh, musiba la maanaam boobaa li nga xam ne mooy dalul sa kaw loolu moom muy li gën a garaaw lii mën a dalaate mooy rëbbum yàlla ak malaaka yi ak mboolem nit ñi dañ lay rëbb te loolu moom moom moom moom moom moom maanaam mooy sommité wu gravité maanaam li gën a yéeme li gën a doy waar li gën a ñàng ci ci ci mbir yi ñàng maanaam foofu la yam mooy nit yàlla rëbb ko maanaam bu ba pare jox ndigal malaaka yi ñu rëbb ko ba pare nit ñëpp wëlbati ko maanaam kon loolu moom mooy wane ne maanaam def mën maanaam Medina sos fa benn mbir mu maanaam def fa loolu ñaaw maanaam wala xewal ko fa wala boog wane ko fa wala fésal ko fa maanaam waxuñu nag ne nit ki def bàkkaar comme ni nga xam ne noonu la ñeent defee bàkkaar même bu dee loolu la def bàkkaar Madina yamul ak def bàkkaar feneen fu dul Madina maanaam loolu day wane tamit ni dëkk yu baax yi ah euh, def bàkkaar ci dëkk yooyu bokkul ak def bàkkaar ci feneen loolu tamit dañ ci xamee beneen mbir te loolu beneen mbir bu ma a bàyyi xel la mooy li nga xam ne moom moo daloon imam Ahmad rahimahullah am benn waay bu ñëw ci moom laaj ko dara mu ne ko non euh, loolu daf xaram euh, mu dem ñu laaj ko ne ko mais lii daf xaram mu ne dañ caa sib mii ñii waa kër Rabi'atul Adawiyya maam mbokkam la ku cousin am la moo tax ma ne ko daf xaram parce que kër gi mu dëkk la maanaam mooy mooy ne loolu dañ ciy bàyyee xel benn mbir moom mooy tey nit ki bu fekkente maam nit ki au contraire munul wax ne man Makka laa dëkk wala Madina laa dëkk wala dëkk sàngam laa dëkk te dëkk boobu dëkk bu baax la kon lu ma neex mën naa koo def hmm. parce que loolu noonu moom mooy wane ne maanaam moom ni muy garawee ci moom tolloowul ak bu doon keneen ni muy garawee ci ñoom hmm. beneen bi ci def tamit moom mooy ne comme ñi nga xamante ne tamit dañ naan man sama papa nitu yàlla la wala sama maam nitu yàlla la kooku noonu maanaam nit ñi waruñu ko woyo falal yi muy def maanaam moom bu defee lu doy lu doy waar lu tuuti hmm. day garaaw maanaam moom buñ wax ne comme ni nga xam ne noonu la ñenn ñi di xalaate ah kon moom moom day xam nga ñoom comme seen maam nangam la xañ nañ ko déedéet li ñu waroon a wax mooy comme ñoom seen maam nangam la dafa gën a garaaw encore maanaam loolu lañ war a wax loolu mooy logique bu baax la te lii loolu lii yii yëpp da koy tegtale maanaam kon ñu bàyyi xel bu baax a baax euh, mbir moomu euh, kon euh, nit ñi saa yoo xamante ne def nañ fa lu kon Medina maanaam muy dëkk boo xam ne kon dëkk yi solo ni nit ki di def lu baax ci maanaam selon dëkk bi maanaam tiyaaba gi mën naa yokk waaye tiyaaba gi mën waaye bu dee bàkkaar la tam bàkkaar bi mën naa yokk beneen mbir tamit bi nga xam ne moom la ñuy jàngee fii te lool moom mooy xam-xam bi nga xam ne bokk na ci xam-xamu arif yi moom mooy kitaabul moo maanaam mooy euh, mawazin maanaam mooy ne mi misaan yi mooy balance yi dañoo wute maanaam du benn balance moom moo am maanaam comme li alquran wax ne wa nada'u al mawazin al qist dañuy teg ay balance balance yi maanute yi yowmal xiyaamati maanaam du benn balance moo am boo xamante ne ñëpp dañ leen ciy peese demeewul noonu maanaam ay balance yu bari la yoo xamante ne solo nit ki kan la ak lii koy wër-wërloo ci la ak ban jamono la dund ak fan la nekkoon ak nan la doon doxal maanaam ci lañuy ak kan ak maanaam fan la bokk ak yu mel noonu yëpp maanaam la ñuy teg balance selon nit kooku moo tax maanaam bu ñëpp ñoo nuróole moo tax yonent Euh, jamono ngi ñëw jamono maanaam yéen nii nii nii képp ku jëfe ci yéen benn maanaam juróom-ñeent maanaam ku bàyyi ci yéen ku bàyyi ci yéen juróom-ñeent maanaam benn benn ci fukk yi mu jàng yi mu xam yu baax benn mu bàyyi ci benn day am maanaam mooy dix pour cent alors que jamono ngi ñëw ku jëfe benn ci fukk yi mu xam day texe maanaam mooy ne mbir yi tolloowul ak le fait mu doon wax saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen euh, ñooñu ñi ngi ñëw ñi ngi am na ñuy ñëw ci ci kanam nga xamante ne bu ñu nga téye diine day day day day day day jafe téye diine day jafe ci ñoom téye seen sunna day toll téye sama sunna ci ñoom kenn ci ñoom day tolloog junni shahid ba pare daan ne ñooñu noonu euh, bu ñu jëfee kenn ci ñoom bu jëfee lu baax maanaam day nekk xam xamsiina maanaam day tollook cinquante personnes yu jëf yu baax ñu ne ko minna aw minhum cinquante yooyu ci ñun la wala ci ñoom mu ne cinquante déedéet cinquante ci yéen parce que yéen da ngeen am ñu leen jàppale ci lu baax te ñoom amuñu lu ku leen jàppale ci lu baax maanaam yooyu yëpp day tegtale moo ni maanaam mooy loolu mooy mawaazin maanaam ne balance bi ñu benn balance yi duñu benn maanaam lool tamit beneen mbir la boo xam te ne mat naa bàyyi xel ci euh, wàllu googu wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari dina ko indi waa hadith numéro sept mille trois cent six mhm. imaamu euh, Muslim indi na ko euh, hadith numéro mille trois cent soixante six imaamu Ahmad indi na ko hadith numéro treize mille cinq cent quarante kon ni gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom maanaam ñaar rek ko indi te moom mooy boroom Euh, saxeexe maanaam ñoom ñoo ko indi ci ñoom amma ashabu sunan ñoom indi wuñ ko rahimallahu al-jami' no qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddathana abu ma'mar te moom mooy abdullah ibn amr ibn maysara al basri euh, gën a siiwee ci abu ma'mar rahimahullahu ta'ala mu bokk fukkeelu génération comme niñ ko gise woon génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ay xadiisam nekk ci kutubu sitta comme niñ ko gisee woon maanaam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud la nekk seen sëriñ waaye ñeneen waa ashaabu kutubu sitta sol nañ xadiisam mu ne qaala haddasanaa Abdul Waaris moom it waa Basra la mooy ibnu Sa'iid ibnu Zakwaan at-Tamiimi Abu Ubayda at-Tamiimi euh, al-Anbari di waa Basra rahimahullahu ta'aala bokk juróom-ñetteelu génération génn àdduna cent deuxième année génn àdduna cent quatre-vingt ci année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Basra an Abi Tayyah muy e, Yazid ibn Humayd ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekk Abu Tayyah bokk juróomeel génération bi génn na cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Sarax moom muy mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu anhu ñoom ñëpp waa Basra la anas sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala ibn damdam al-ansari radiyallahu ta'ala khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mu ne qadima ñëw na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam almadina dëkk bii nga xam ne mooy almadinatu munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam wa amara mu daal di digle bi bina al-masjid ci tabax jumaa ji ah maanaam jumaa ji nga xam te ne moom la tabax maanaam ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam uh, maanaam surtout na bi ra fi saba fii sab'ina zira la mm. maanaam mooy euh, soixante maanaam juróom benn xasab ci juróom ñaar fukki xasab mm. maanaam juróom benn fukki xasab mooy mm. euh, trente mètres sur euh, trente cinq voilà maanaam loolu la tolloon maanaam réyutoon jamono yent koy mu ne kon loolu la fa mu ne yaa bani najjaar maanaam yéen waa bani najjaar maanaam ci waa aws lañ bokk ci ñu siiwul maanaam ñu maanaam banu Euh, banu najjar maanaam moom mii ci boppam euh, an sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu najjar yi la voilà ci waa banu najjar la bokk waa banu najjar waa xasraj lañ maanaam mu ne saaminu nii maanaam ja jaayante leen nag man manam mooy dama leen di jox njëg ngeen jaay ma maanaam ngeen jaay ma euh, suuf si fa qaalu ñu ne ko laa naqlubu duñu sàkku mukk sama naxu ak njëgam illaa lurul ilallah ci yàlla allahu akbar ci buur yàlla rek lañuy ñuy sàkku njëgam maanaam euh, euh, pay gi comme ni nga xamante ne noonu la yenente yi alayhi salaatu salaam doon wax ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom in ajriya illaa ala allah hmm. sama pay nekk lurul ci yàlla maanaam loolu moom mooy ni nga xam ne noonu la saxaaba yi ma doon radiyallahu anhu lii day tegtale niñ joxe seen bopp yàlla ci lépp radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa amara moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di digale bi quburul musrikiina ci xabru yéefér yi fa nubishat ñu daal koy wëlbati maanaam lool gisoon nañ ko euh, ci fi nga xamante ne euh, euh, ci gisoon nañ ko bi ñu tollee ci kitaabu ci kitaabu fadl salaati fi masjid makkata wal madina mu ne summa topp bil xarabi ci dëkki maanaam ci bërëb yi gent yi nee na fa suubi yet ñu yemele leen maanaam mooy dëkk yi nga xam dañoo géej ba pare mu am suuf si kawe ñu yamale ko wa bin naxli ak ci euh, dat tàndarma yi faqute ak ñu dox ko euh, fa safu ñu daal di sàppeele ak nax la euh, tàndarma yi mooy dat tàndarma yi ah, qiblatal maanaam ñu sàppe ko ci qiblatal masjid ci qibla yi qibla jumaa ji hadith bi nag comme ni nga xam ne lu bari ci furraax yi rahmatullah wax ne rawatina ku maanaam ku mel ne Hafiz ibn Hajar ak ñeneen ñoom Ibn Battal ak ñeneen rahmatullah alal jami' ne mais hadith bi amul rapport ndax mooy imam Bukhari ndi ko fi maanaam amul amul amul njëriñ maanaam waaye xaqiqatan am nañ lu tax mu imam al-Bukhari indi ko fi moom mooy dagg garab yi ñu dagg maanaam garab yi ñu dagg parce que bu doon Makka la duñ ko mën a dagg parce que xaramu Makka doo boobaa day daal di nekk lay pour ñan Hanafi yi rahmatullah alayhim maanaam ci euh, seen mosaf maanaam kon euh, ne xaramu Makka yi maanaam Madina Euh, tolloowul ak xaramu Makka ay atte ci bu ci buntu yëpp maanaam loolu xadiis bi daf koy wane nekkee que xaram bi ñuy wax ci Madina mooy gëdd gi mu am maanaam gëdd gi nga xamante ne moom la am comme li nga xam ne noonu la ko xadiis bu njëkk bi la ne leerale wallahu a'lam euh, mun xadiis bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon ko xadiis numéro 428 dina ko indi woon xadiis numéro 2106 2771 2774 2779 ak 3932 imam Muslim na ko xadis numéro 524 imam Abu Dawud na ko xadis numéro 453 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 702 imam Ibn Maaja indi na ko xadis euh, numéro 742 imam Mus Ahmad indi na ko xadis numéro 12178 12242 13208 ak 13561 kon ñu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam At-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fil kitaab li haddathanaa Ismaa'iil ibn Abdullah wa ibn Abi Uways mu ne qaala haddathanii akhii sama mbokk maanaam frère muy euh, Aboubacar hmm, Aboubacar ibn abi uways mooy abdul hamid ibn abdullah ibn abdullah ibn uways ibn malik ibn abi amir al asbahi mu nekkoon jarbaatu imam malik tamit ba tey rahmatullahi alayhi bokk ci juróom-ñeenteelu génération génn àdduna deux cent deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam an sulayman ibn bilal al qurashi Euh, di Abu Muhammad Abu Ayyub génn maanaam euh, bokk ci waa Madinatul Munawwara bokk ci juróom-ñetteelu génération ginnaaw na sant e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ubaydullah moom mooy ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab muy al-Umari Ubaydullah ibn Umar al-Umari Abu Usman an Sa'id al-Maqburi muy Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi muy Sa'id ibn Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna an-nabiyya naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na hurrima xaraamal nañ maanaam jox nañ orma bay ma li nga xamante ne bay na moo nekk ci laa bi tey ñaari tund yi maanaam laa laaba moom mooy euh, dëkk ba mooy mooy place boo xam te ne suuf soo xamante ne dafa am xeer yu weex yu ci nekk yu nekk ci kaw maanaam suuf soo xam ne ni dafa ñuul quoi maanaam suuf si dafa am ay xeer yu weex yu xeer yu ñuul yu yu ci nekk yu bëri maanaam loolu moom mooy laaba maanaam diggante ñaari tund xeer ñuul yi al madinat bu madinati maanaam yàlla araamal na ko ala lisaani sama kaw làmmiñ Euh, kon ni yàlla xaraamale euh, Makka ci làmminu maam Ibrahima alayhi salaam noonu lay xaraamale Madina ci làmminu Yonent bi sallallahu alayhi euh, te kon maanaam barke moo tax ngëneel gi ma Madina am ci bunt boobu moo ëpp ngëneel gi Makka am ci buntu boobu maanaam ngir ki nga xamante ne moom moo leen xaraamal maanaam di kenn ki gënee kese des alayhim assalaatu wassalaam mu ne qaala nee na waata te dikk na bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bani haarisa ñoom waa banu aws lañ mm-hmm. maanaam fa moom mu ne araakum maa ngi leen di gis yaa bani haarisa yéen waa banu haarisa mm-hmm. xat dëgg-dëgg xaritum génn ngeen min a xaram ci xaram bi mm-hmm. maanaam ngir ne ñoom ci benn ci tund wi lañ nekkoon mooy aayir benn ci tund wi mooy euh, foofu ci lañ nekkoon euh, kon benn bi mooy aayir benn bi nekk sawr maanaam dañ koy xam aayir dañ koy aayir maanaam ñoom benn bi nag ñoom dañoo dëkk ne fi ñu nekkee woon euh, yeneen bi sallallahu alayhi bi mu xoolee dafa maam ni mu jàpp moom mooy dafa mel ni ñoom fi ñu toog fi ñu dëkkee euh, dafa dafa nekk ci catu dëkk ci ci catu tund bi mm-hmm. maanaam ci kaw loolu kon mu jàpp ne kon génn nañ xaram bi maanaam mu ne leen kon nañ dugg maanaam nañ dugg ci xaram bi euh, loolu maanaam ngir lan ngir am gëneel bi loolu tamit day tekki ne képp koo xamante ne génn nga dëkk bi maanaam ngëneel maanaam li ñuy wax ci ormay dëkk bi léegi dootul amati à partir de foofu maanaam loolu tamit lay wane waaye yeneen bi saa saa mu ne summal tafata topp mu gestu maanaam mu gestu fa xaala ball fi nekk antum yéen fii yéen a ngi ci biir xaram bi hmm. maanaam loolu day wane ne mëneef naa dogu ci loo xamante ne njort gu kawe daf ci am hmm. ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa dogu ci ne ñoom génnuñ mu ne xat xaratum Mm-hmm. dëgg dëgg da xat maanaam duñ ko wax lu dul ci loo xamante ne mooy certainement maanaam lu wóor a ngi nii mm-hmm. voilà avec certitude loolu moom mooy xat en effet mm-hmm. effectivement loolu mooy xat voilà voilà waaw baat yooyu yëpp voilà maanaam mooy ne kon dëgg dëgg yéen génn ngeen li nga xamante ne moom mooy xaram bi euh, ànd ak ne génnuñu woon xaram bi waaye daf koo tegoon ci ni mu gisee nii rek maanaam euh, loolu day wane nit ki mën naa dogu ci loo xamante ne li noot ci njortam la moom moo tax mu dogu ci waaye saa yu gisee ni ah li ma gisee woon du nii mu daal di wax naa ah, li ma gisee woon du nii maanaam loolu tamit ayul xattaa ci buntu xam-xam xattaa ci buntu xam-xam loolu sax moom mooy li war foofu maanaam du na loolu ayul mais daa war maanaam boo gisee ni li nga jàppoon xëy na ci masala bii njuumte la maanaam nga daal di wëlbatiku daal daal di leeral ne ah lii nag dama ko jàppoon waaye du woon nii wala boog daan naa wax masala bi bu saa yu ma fi daan yegg si nangam laa daan wax waaye nag léegi gis naa ne ndekete ne loolu te loolu borom xam-xam yëpp loolu marqueur borom xam képp koo xamante ne du def loolu loolu li muy tegtale moom mooy moom xam-xamum évolué wul hmm. parce que mënta nekk nit koo xamante ne ci lépp lépp lépp musu ci am benn njuumte ci dara loolu mënta nekk. maanaam loolu kon day wane ne su fekkente ne jamais mu évoluer xam-xamam mooy wane ne moom xam-xamam évoluer wul et que dafa stagné te comme que dafa stagné maanaam daa yam benn place loolu doy na mbugal ci borom xam-xam wala kuy sàkk xam-xam yàlla nañu yàlla sàmm xadis bi imam al-Bukhari ñu ngi koy diwaat xadis numéro 1873 imam Muslim ñu ngi koy xadis numéro ñaari yoon ak 1373 tamit. indi na ko imam imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro trois mille quatre cent cinquante-quatre ak trois mille neuf cent vingt et un indi na ko xadis numéro trois mille cent treize imam Malik indi na xadis bi tamit ci Muwatta xadis deux mille cent quatre-vingt-onze deux mille six cents imam Ahmad eh, moom indi na ko juróom ñeenti yoon kon ñu gis ne xadis bi sitta eh, ñoom solo nañ ko imam Abu Dawud ak imam an-Nasaa'i rahimahullahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab haddathanaa Muhammad ibn Bashaar mooy Bundaar maanaam eh, fële ci beneen càll bi Ismaa'iil ibn Abi Uways imaam Buxaari ak imaam Muslim ñoo solo hadiisam maanaam fii maanaam bu Muhammad ibn Bashaar Bundaar ñépp solo hadiisam maanaam eh, Abu Ma'mar yaakaar moom lañu jëkkoon a gis moom imaam Buxaari ak ma moom ak moom Abu Dawud ñoom ñoo la nekk seen sëriñ waaye xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta Muhammad ibn Bashar kon man Bundaar mu ne euh, maanaam euh, moom tamit euh, mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñ waa xam kutubu sitta juróom ñeent yi mu ne qaala haddathana Abdurrahman mu ibn Mahdi al imam Abu Sa'id al-Anbari al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àdduna bokk ci juróom-ñeenti génération bi gane àdduna 135e année génn àdduna 198e année mm-hmm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Basra mu ne qaala haddathana Sufyan moom mooy ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr ath-Thawri Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala bokk ci Thawr Hamda ci eh, Thawr Abdu Manat mm-hmm. Euh, moom euh, bokk ci juróom-ñaareelu génération bi tamit génn àdduna 97 ane génn àdduna 61 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an al-A'mash mu Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili mu gisoo moom yàgg dañ ko gis an Ibrahim euh, at-Taymi muy Ibrahim ibn Yazid ibn Sharik at-Taymi rahimahullahu ta'ala Abu Asma at-Taymi al-Kufi Euh, nekk ñu ko al aabid ngir jaamu yàlla maanaam mag maanaam bari gi mu doon bëri lu mu doon bëri ci jaamu yàlla génn àdduna 92 jàpp 93 année ginnaaw ko adda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Waasit euh, rahimahullahu ta'ala an mu jëlee ci baayam mu Yazid ibn Sharik ibn Tariq at-Taymi euh, di Kufa tamit rahimahullahu ta'ala bokk ci ñaareelu génération bi génn àdduna ci xilaafatu Abdul Malik ibn Marwan moom an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenteelu xalifa bi xola ci bokk ci xulafa rashidun yi radiyallahu anhu wa ardah wa anna bihi amirul mu'minin abu turab euh, nañ ko wax tamit abul hasan bokk na ci dàqantam lam yi euh, génn àdduna ci quarantième année ginnaaw ga da yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mu ne radiyallahu ta'ala anhu wa qaala nee na ma indana maanaam ma indana nekk ma nekkul indana ci ñun shay'un dara illa ludul kitaabullahi téere yàlla bi maanaam mooy lan la ñu beru maanaam ndax dañoo am ay secret yoo xam ne ñoom rek ko xam leneen ak yeneen ñu beroo tàngam nangam mu ne déet ñun nag tiir bi rek lañ am waxaasi saxir saxirbi maanaam xaqiqatan euh, tiir yàlla bi nag moom mooy li nga xamante ne moom la ñu am nag xam bi nga xam ne moom mooy bi gën a kawe ci ñoom waaye euh, euh, li nga xamante ne nag maanaam ci la xam-xam yi ñu am ci yu ñu jagoo maanaam lépp mu ci téere yàlla bi la jóge voilà yenente bi sallallahu alayhi beral na ko xam-xam comme ni nga xam te ne noonu lañ ko xame waaye xam-xam yooyu yëpp day dellu ci téere yàlla bi voilà maanaam mooy téere yi mooy xam-xam yu nëbbu yi waaye tamit wax ji dëgg dëgg daf ko wax tamit ngir leeralal ñan maanaam chia yi parce que dañoo jàpp ne euh, ñun kaamil bi ñu am ni dafa manqué et que euh, maanaam bi voilà et comme que dafa manqué euh, léegi ne la Seydina Ali waaw mais yow yéen euh, est dëgg-dëgg am na loo yor lu mu ni déedéet téere yàlla bi yi ngeen yor muy kaamil alxuraan bi ñun moom la nama yow ñu leneen waa bi saxifa ak xanaa kayit gi yi nga xam ne daal moom lañu yor moom te mu leer ne ñun am nañ ko muy tamit kayit gi euh, te maam saxifa boobu gisoon nañu yi ci nekkoon ca xadiis yi biñ ko njëkkee gis ndax xadis bi euh, am na euh, fu ñu njëkkee gis lu ko nuru xadis bu ko nuru ci Sahih Bukhari bi gisoon nañu li nga xamante ne moom la mooy ci kitaabul ilm ci kitaabul ilm voilà euh, mooy ne mu ne maa indana maanaam du du du jëmmi li nekk fii moo nekkoon foofu waaye leeraloon na li nga xamante ne ñoom lañ ci gisoon mu ne maa indana nekkul ci ñun shay'un dara la kitaabullah te yor waxabi saxafi ak ci saxafi mooy kayit gi anen nabi ñu jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy lan moo ci nekk mu ne almadinatu maam loolu daa bokk ci li ci nekk almadinatu madinatu munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam xaramun xaram la maa bay na diggante air ila kaza boobu ba nàngam maanaam mooy air dañ koy air ba nàngam maa ahdasa man ahdasa képp koo xam ne sos na fii haa ci moom hadasan lu sos awwala boog aawaa mu daal di mu daa di wée sukkandiku maanaam mu daa di eh, aar mos di san mm-hmm. ku sos lu maanaam mooy yow defoo dara waaye nit daa def dara ñëw làqatu sa gannaaw nga làq ko walla aw aawaa walla nga làq mm-hmm. loolu maanaam comme ni nga xam ne noonu la ñenn ñi di def maanaam yenn ñi ñuy wax sëriñ di def nga xam ne nit day def ay tojam mais comme que nee na taalibe Samba la maanaam day mën a dem làq ci ginnaaw Samba wala boog mu wax waatee Samba wala mu waxee noonu rek gaa yi ñu làq koy làq wala yu mel noonu wala boog ñu xool nan la ñuy def ba projet du am wala nangam nangam ainsi de suite wala boog nit ñi koy ŋaññi bàyyi koo ŋaññi ngir ne Samba àdduna dégg nga mu ne képp ku def lii maanaam kon lii tamit day li ci tegu day wane ne ki def. moom ak ki ki def lu bon moo ki koy làq ak di ko jéem a layal ñoom ñaar ñoo tolloo àtte maanaam loolu moom moo tax nit ki da kenn waru koo jaral yàlla maanaam euh, nit ki buy def lu bon ok def na lu bon mënuma ci dara ok mais c'est pas parce que moom mooy diw que dinaa fi nekk di ko jéem a layal di ko jéem a argumenter di ko jéem a aar di ko jéem Euh, di di indi ay ay ay boo moytuwul boo moytuwul boo boo moytuwul boo hmm. yu bëree bëri yu dul jeex déedéet def na lu bon engagé wu ma en fan yi rek am na benn ndeysaan benn mère ndeysaan bu bu ko wax mu gis benn sëriñ mu wax ay toj toj yooyu mu ne dafa ruus waaye ndeysaan damaa ruus damaa kii man ko mais jarul ngay ruus defoo ko moom moo ko def yow defoo ko lan moo tax nga rus non non pour gérer wu maanaam au moment où du ñoom ñooy yàlla du ñoom ñooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam garawul mënuñoo taqal diine ji parce que diine ji fi ñu ko mënoon a taqale ñu ne yàlla day wala yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax day wala li mu def de ah lii day moom nangam nangam ni ma a wax mais comme que du ñoom engagé wu la à rien engagé voilà moom def na yow kay neel yow da war a sax sant yàlla ci le fait nga xam ne kii ndekete attan na lii maanaam yow loolu rek da da nga cee war a sant yàlla parce que boo dee woon te xamoo ko mooy da mooy mooy mooy dee nga te da rëccu lu rëy rëy rëy parce que dootoo ko mën a rattraper te abadan mais léegi la la yàlla xamal découvrir la wan la li li la laqatu ci ginnaaw nit ki nga xamante ne maanaam yow moom nga doon yëkkati di ko màggal Hmm. voilà hmm. ndekete yu yal nañu yàlla ah, kon loolu dañ cee war a sant yàlla hmm. mais amul waru dooy rus wala yooyu noonu alhamdulilah ba découvrir naa dëgg subhaanallah maa ngi lay sant yow yàlla voilà daal di sa yoon dem voilà waaye maanaam loolu moom loolu moom lii xadis bi day wane gravité bi nekk ci ci non seulement di def yu doy waar yi wala boog di ko di ko di ko jéem a dëgëral waaye tamit di jéem a layal ak di jéem a làq ak di jéem a dëgëral képp koo xam ne mu ngi ci loolu mu ne ndax kenn ci ñaar ñii ku mën ci doon fa yi dana nekk ci kawam laanatullahi rabbum yàlla wala malaaka ak malaaka yi wan naas ak nit ñi ajmaina mboolem seen laa yuqbalu deefuta nangu minu ci moom euh, sarfun maanaam maanaam maanaam sarfun day tekki euh, euh, naafila wala adlun du caagan faraka tamit day tekki sarfun mooy tuub wala adlun du caagan mu mu mu wecce maanaam biñ ko nangul sax tey ne ko waa ok comme def nga lii léegi réparer affaire bi rek faute bi mu jeex te mm-hmm. dëkk foofu Madina ku ko fa def déedéet wa qaala mu daal di teg ci daal di wax na tamit yenente bi saa alayhi wax na bokk na ci li mu li mu li yenente bi wax te ñu bind ko ci suñu sama kayit gi mooy zimmatul muslimina mooy li tegu ci loosu jullit ñi maanaam ci àq waaxidatu ñëpp benn la waaw moo tax man axfara képp koo xamante ne dangaa fecc kóllëre jullit musliman ci jullit wala boog nga wàññi àqam fa mus fa alayhi nekk na ci kawam la'natullahi rabbum yàlla wal malaa'ikati ak malaaka wan naas ak nit ñi ajma'iina mboolem seen maanaam lii nii aussi dañ kaa war a xàmmee ne dafa am gëdd ci yàlla doole googu mu am ci yàlla am dëkk bi Medina am na doole mais boo xoolee le fait que mu lëkk leen mooy wane ne am na xam nga kii euh, nu mu tudd dalilul amul doole doole yi àtte mais am na doole xikma maanaam mooy lan mooy sagesse bi nekk ci ñu lëkkale mbir am na am na sagesse bu ci ne même bu fekkente ne amul doole te àtte maanaam ne bu lii xaraamee lii day xaram bu lii nekkee farata lii day ne farata bu lii nekkee lu ñu sib lii day nekk lu ñu sib maanaam amuñu àtte boobu mm-hmm. mais am nañu àtte am na àtte yi ma mooy sagesse lan moo war a tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala yàlla comme ñoom duñu waxantu am na lu war a tax mu boole yi nga xamante ne yii am na lu nuroo am na luñ bokk am na voilà dégg nga euh, maanaam le fait mu boole Madina boole tamit jullit mooy wane xorma bu mag bi nga xam ne moom la jullit am voilà et que bi waroo waroo waroo waroo waroo ko waroo wàññi àq gi nga xamante ne moom la am maanaam doya dal ko wala boog nga dindi kóllëre yi nga xamante ne moom ngeen am mooy nga fekk ko foo xam te da nga war a dimbali nga ne non non non naa ko bàyyi noonu wala nangam nangam wala boog euh, mu yor àq nga nga màbbal àqam nga daaneel ko ak lu war a mën a tax mu ne loolu képp ku ko def fa alayn dana nekk ci kawam la anatullahi rabbum yàlla wal malaaka daf malaaka wan naas ak nit ñi ak maen mboolem seen te lii nii jullit ñëpp la voilà mooy loolu la kenn ki waxoon keneen ki ci des maanaam ñaari ñaari gaay la yu amoon xeet gu wute guñ amoon kenn ki ne man askan sàngam laa bokk maanaam kon da nga maa war a yëkkati da nga maa war a fonk xattaa ne askanu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam keneen ki ne ko xattaa bi la sallallahu alayhi wasallam ak alquran li ñu wax ci àqu jullit mu gën a bëri te gën a dëgër te li mu wax ci àqu doomam wala sëtam maanaam ni mu insister ci ne jullit ku ko def nangam jullit ku ko dalal ku wax nangam ci moom mais et que sàmm sama sama sama xeet xataa ba yowmal qiyaamati ummati yi lay wax sama xeet sama xeet du wax sama doom sama sët sama xeet lay wax mais boobu moo gën a dëgër léegi lan moo tax yow parce que askan sàngam nga bokk nga war a jàpp ne nit ñi dañ laa war a yëkkati ba pare yow ci sa bopp nga war a doyadal ay jullit parce que tout simplement yow askan sàngam nga bokk maanaam lan moo war a tax loolu ci lan la tegu tegul ci dara yàlla nañu yàlla sàmm yu mel noonu nag d'ailleurs boo xoolee moom am na dérive yu bari yu mu indi chiite yi masalan rawaafid bi boo xoolee niñ mel yépp looloo ko indi mooy la fekk ñu nga xafeeru ahlul bayt ahlul bayt ahlul bayt ahlul bayt naam waa kër yenente bi sallallahu alayhi dañ leen war a bëgg dañ leen war a fonk dañ leen war a màggal ngir jëmmi yenente bi sallallahu alayhi waaw loolu dëgg la mais ñi tamit dañ leen war a bëgg dañ leen war a màggal dañ war a fonk ngir yenente bi jeex mm-hmm. mu ne euh, kon nag laa yuqbalu deefuta nangu minhu ci moom maanaam képp koo xamante ne def na loolu laa yuqbalu deefuta nangu minhu ci moom sarful mm-hmm. maanaam euh, naafila wala adlun du caageen sarata wala sarful tub wala euh, adlun du caageen wecc mm-hmm. nango wamante wala képp koo xamante ne nag dafa méngoo maanaam mooy dafa def ak walaaw maanaam méngoo xaw man ci nit nit ñi bi xayri ci ludul izni ndigalu mawaali yi ñi nga xam ne ñooy kilifaam ñu méngoo moom fa alayhi na nekk dina nekk ci moom laanatullahi rabbum yàlla wal malaikata malaka wan nas ajmaina ak mboolum nit ñi laa yuqbalu deful nangu minu ci moom du caageen ah farata waa wala wala Euh, fii nii am na ci euh, riwaayaat yi mu ne qaala abu abdullah muy al-Bukhari mu ne al-adlu fidaaw maanaam mooy moom al-Bukhari mu ne al-adlu maanaam mu ne al-fidaaw moom mooy wecce euh, kon nit nit tamit maanaam mënoo ñëw rek jël maanaam boole sa bopp askan wala bokk ci maanaam foo xamante ne yow amul amul amul benn ndigal boo boo ci am loolu mënta ne xadis bi imaam Buxaari rahimahullahu ta'ala dina ko door xadis numéro trois mille cent soixante trois mille cent dix neuf six mille sept cent cinquante-cinq ak sept trois cents imaam Muslim dina ko xadis numéro mille trois cent dix ñaareel Abu Dawud dina ko xadis numéro deux mille trente-quatre imaam Tirmidhi dina ko xadis numéro deux mille cent vingt-sept imaam Ahmad dina ko xadis numéro six cent quinze mille trente-sept ak mille deux cent quatre-vingt-dix-huit kon ne xadis rahimallahu al-jamii' mu ne baabu fadlil madinati wa annaha tanfi an-naasa baabu buntu fadlil madinati ngeneelu madina wa annaha te naka madina kat tanfi eh, day dàq day génne an-naasa nit ñi eh, maanaam eh, moom mooy génne waaye am na ci riwaaya xadiis bi Euh, xadiis yi bi nga xam ne moom la mooy tan fii am na tan fii day dàq alxabisa lu lu lu bon mooy nit ñu bon ñi waaye am na tanqil na tanqil xubusa maanaam tanqi mooy day setal voilà day day setal wala day fegg <laughs> nit ñi ah, day setal nit ñi maanaam kon setal lu bon maanaam mooy lan mooy génne ñu bon ñi rek waaw maanaam li nga xamante ne tan fii mooy la mooy le fait que ne Euh, bu génnee ñu bon ñi maanaam mooy day setal dëkk bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad al-Kalaa'i at-Tinnisi mu ne qaala akhbaranaa Maalik ibn Anas an Yahya ibn Sa'id mooy al-Ansaari Abu Sa'id al-Ansaari an-Najjaari mu ne na qaala sami'tu Abul Hubaab Sa'iid ibn Yasaar muy Sa'iid ibn Yasaar Abul Hubaab al-Madani rahimahullahu ta'aala bokk ci ñetteelu génération bi gane àdduna 37e année génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaam ñu waa Madina lañ mm. yaqulu moom mu ne ba mu def at-Tinnisi moom te dëkkoon na Madina mm. voilà moom misri la te dëkkoon Madina mu yaqulu nee na sami'tu dégg na Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu sahabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam umirtu digal nañu bi qaryatin ci dëkk boo xam ne ta'kulu dana lekk al-qura dëkk yëpp waaw maanaam moom mooy dëkk la boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koo jël def ci moom barke ak xéewal boo xamante ne moom ci jëmmi boppam maanaam ni mu am ci ngëneel ak i réyaay maanaam ah, euh, matale na li am ci dëkk yëpp beneen bi ci def tamit moom mooy ne dëkk la boo xamante ne ci la l'islam bi juddoo waaye maanaam moom dëkk boobu nga xamante ne ci la mbir mi amee doole ndax l'islam maanaam moo xool xoole sax euh, hijra bi gàddaay gi ci la ñu nattalee ak atum diini ji hmm. maanaam dëkk la nag boo xamante ne foofu la tàmbalee matale àdduna bi yëpp adduna moo tax àdduna bi yëpp la l'islam bi dugg voilà xaqiqatan léegi ni bu dee bu dee du adduna bi yëpp la l'islam dugg jamono jii ñuy wax maanaam jamono jii ñuy wax bu dee am na fenn fu l'islam duggagul néew a néew la léegi nag est-ce que am na ñoo xamante ne jotaguñ ci l'islam waaw loolu am na ñoo xam ne jotaguñ ci l'islam am na ñoo xam ne tamit jot nañ ci l'islam waaye jotin woon ca jotee baaxul ñooñu tamit bokkuñu àtte ak ñi nga xamante ne ñooy yéeféer maanaam ñii tam bokkuñu àtte maanaam koo xamante ne jotul ci lislaam ak ki nga xam ne jotul ci lislaam waaye nam ca jote baaxul ah te loolu bëri na sax ci tubaab bi xataa maanaam mooy benn dig benn image kese lañ am ci lislaam mooy image bi nga xamante ne mooy bu bi maanaam mooy biñ leen di wax ci médias yi moom bi bi leen nit ñi wax ba nga xamante ne ñoom jëm bi dégg baatu lislaam rek da leen tiital maanaam ak day tax ñu jàpp ne loolu musiba la maanaam warta ñëw warta kii c'est pas parce dañoo bañ a xam dëgg mais c'est parce que lañ leen wax moo garaaw et que bis bu ñu xamoon l'islam dinañ ko nangu loolu tam maanaam ñooñu tamit ay wuute maanaam ñu wuute lañ ñoom ñëpp ñu wuute ay àtte lañ ñoom ñëpp ñu roowuñu àtte te loolu tam lu bata bàyyi xel la voilà waaye ala xaalin dëkk la boo xamante ne moom moom moom moom day lekk yenn dëkk yëpp voilà yaquluuna dañ koy wax Yasrib dëkk bu gent waxi waaye moom Madina la al-Madinatu mooy dëkk bi moom maanaam moom ci boppam sax al la maanaam moom ci boppam sax mooy dëkk bi voilà yeneen yi ci yëpp ay dëkk lañ mais moom mooy dëkk bi voilà dégg nga tan fii day dàq annaasa nit ñi voilà mooy da leen di dëkk bi muy naafiq yi lay wax comment kenn mi nga xamante ne yan fii noonu lay dàqee al euh, mooy euh, kiir mooy li li li li tëgg bi tëgg bi fi muy dugal tàkk-tàkk boobu muy dugal fi muy dugal tàkk-tàkkam man fi muy dugal ay ay muy taal taal boobu muy taal muy al nga xamante ne loolu moom mooy al mooy taalu euh, tëgg bi muy forgeron bi nga xam ne foofu lay dugal kii affaire yi bi muy voilà muy jóg comme ni muy dàqee xabisal xadis xabasal xadis maanaam sobe wala li bon ci euh, weñ maanaam nga xam ne bu jëlee weñ wala or wala xaalis wala leneen a leneen dugal ko dégg nga bu boobaa nga gis bu bu ko dugal ni ngi gis ni muy xomaate waaye bu ko dugalee ci tàkk tàkk bi ni muy mel rek affaire yëpp génn mu jekki-jekki nga gis mu weex taw hmm. weñ gi génn weex taw set wecc lu tax parce que takk-takk bu da ngaa génn Madina noonu la mel ci naa fekk yi bëgguñu ko du tout bëgguñu fa nekk parce que fii dafa xat kenn doo am droit dem baali doo am droit def lii doo am droit nangam non man damay dem génn naa sax dem na voilà doo ko ne hmm. way boo génne foog ngay muur tout le temps non bañ tàng voilà génn dem amul doof toog di kii même bu dégloo musique gars yi fi mu toll kii ak ah bu la police bi arrêté da am ay problème fii nii loolu non fii neexul nag daal di génn dem sa mi <laughs> tàkk tàkk bi du def tàkk tàkk bi ni muy defee ñii noonu lay def gars yi voilà wéy foofu nit ñi dañ soof foofu di gars dañ mel nii dañ mel na voilà boo gën di génn <laughs> dem sa <laughs> yal nañu yàlla sàmm waaw moo tax bu mën nañ faa nekk euh, parce que bokk na ci beneen atte bu xaramul Madina am amul ak Makka mooy Makka yéefir yi mënuñu faa dugg hmm. alors que bu dee Madina yéefir yi mën nañ faa dugg hmm. terewul ñeen ko waaye euh, comme niñ ko teree waa Makka bien sûr lañ wax mais euh, duñ fa nangoo dëkk nañ bañ nañ génn dem seen yoon <laughs> waaw xadis <coughs> bi imam Bukhari rahimahullahu taala maam fiir la ko indi xadis moom imam Muslim na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-un ak mille trois cent quatre-vingt-deux imam na ko xadis numéro deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze imam ahmad ahmad indi na ko hadith numéro sept mille deux cent trente-deux sept mille trois cent soixante-dix sept mille huit cent non huit huit huit huit neuf cent quatre-vingt-quatre ak neuf mille six cent soixante-dix maanaam gis hadith euh, yu ñaari ñaar ñoo ko indi mooy waa ashaabu kutubu sitta ci ñaamam mooy waa sahih yi ñoom ñoo ko indi amma waa ashaabu sunan indi wuñ ko rahimallahu al-jamii' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin